wa ahli tariqatihi alfaa'izina arraabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara bu baax di leen baalu xaq tam te ñaan boroom subhaanahu wa taala boo leen jéggal ñu ngi leen di nuyu tamit ci e, jeexitalu julli gi nga xamante ne maanaam wala bokk weeru wi nga xam ne mooy weeru tedd bi weeru koor gi Euh, ñi ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di leen baalu àq bu baax a baax a baax di ñaan borom subhaanahu wa taala def ñu fekk ko ay déwén yu bari mu ànd ak ak mucc ànd ak ngërëmam moom borom subhaanahu wa taala ànd ak euh, li nga xam ne moom mooy ñuy yokk di ko gën di jegeñ euh, di ko gën di sopp moom mu ñuy gën di sopp ñuy gën di sopp di gën di jege sangi-sang yi sayyidul wujudi wa ala shuhudi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa kon fi nga xamante ne moom la tolloon ci euh, al-kunuzul ashara bi imam Salahuddin At-Tijani alayhi ridwanu rabbani wax ci al-kanzul saani euh, al-kanzul saani euh, ci at-taj fi muy waxee at-tajalli wa ta'addud wa tabaddul wa tamassul wa ak yi nga xam ne ñoom ñoo mel ni ñoom ñi ngi yemoon fi nga xam ne foofu la doon waxee ci loo xamante ne mooy soppeeku gi nga xam ne moom la doomu aadama mën a soppeeku di mën di weccoo di mën di mel di jël yeneen i xeeti forme te loolu mu bokk ci al euh, xam-xam bi nga xamante ne moom moo tudd euh, al ilmul ilahi fi tajallil ilahi ndax xam ngeen ni nitu yàlla yi dañoo bëri xam-xam yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala da leen koo jagleel te képp koo xamante ne bokkul ci ñoom maanaam du xam sax turu xam-xam bi waxuma xam li nga xam ne moom mooy xam-xam bi li nga xam ne moom la làmboo dafa bokk nag ci xam-xam yooyu moom mooy xam-xam boobu nga xamante ne moom moo tudd al ilmul ilahi fi tajallil ilahi maanaam mooy xam-xam bi nga xam ne dafa aju naam xam-xamu yàlla la waaye moom dafay feeñ ci feeñ waaye yi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa taala di moom moo tax ci aalamul amr ah, ci aalamul xayb ak aalamul shahada yëpp mooy kumpa ak feeñ waayu feeñ bi yëpp euh, nit ki au moment où moom nit doomu aadama moom mooy euh, nusxa bu mag bi c'est-à-dire euh, moom mooy jëmm ju kawe ji nga xamante ne borom subhaanahu wa taala dafa dëxëñ ci moom adduna bi yëpp ginnaaw bi nga xamante ne euh, moom doomu aadama moo gën Euh, ginnaaw bi nga xamante ne kon moom doomu aadama euh, dafa nekk ci biir adduna bi en tant que kenn mais moom moo lëmb ak moom moo ëmbaale adduna bi yëpp loolu nag exemple boobu da nga koy jël par exemple ci sourate Fatiha ak Alquran euh, xam ngeen ni Alquran maanaam Fatiha ci biir Alquran la bokk ànd ak ne Alquran moo ëmb maanaam ànd ak ne Fatiha moom ci boppam mooy alquraanul azim mooy adduna bu mag bi te bu ñu ko xoolee juróom-ñaari aaya la moom kese bu tegoo nii ànd ak ne loolu yëpp moom fatiha mais moom alquran bi yëpp mi ngi ci biiram en même temps nit ki tamit au moment moom mooy euh, adduna bu mag bi ànd ak loolu moom mi ngi ci biir adduna euh, mi ngi mel ni tamit nit doomu aadama bi nga xamante ne moom en tant que tel Euh, moom benn forme la ci forme euh, alquran yi su fekkente ne mat na parce que forme alquran borom subhaanahu wa ci biir doomu aadama tabaxee ko mais par exemple muy wëlbatiku di réciter di tari alquran c'est-à-dire que te alquran moom mooy codification wu àdduna bi univers bi yëpp euh, mooy alkitabul mastur maanaam ci angle boobu noonu la tudd alkitabul mastur fii raqim manshur gis nga mooy kon téere boobu muy alquran bi yëpp. ànd ak yëpp doomu aadama moom ci jëmi boppam day yor alquran ci biiram et en même temps day mën a tari alquran maanaam comme si que ni en d'autres termes dañ naan doomu aadama bi day mën di tari adduna bi maanaam day réciter li nekk ci adduna bi yëpp euh, aussi bien ci li mu lëmb li mu làmboo li mu ëmb ci zahir comme li nga xamante ne moom la ëmb tamit ci baatin loolu nag euh, moo tax doomu aadama borom subhaanahu wa taala comme ni nga xam ne noonu la ko waxee toon euh, ne euh, fii ayi suuratin maa shaa'a rakkabak mooy allazi xalaqaka moom borom subhaanahu wa taala moo la bind yow fa sawwaak mu yemmale la modélisi la fa adalak mu taxawal la nga daal di du xotti nekk dans un équilibre parfait allahu akbar euh, xalaqaka fa sawwaak adalak ah, ba pare mu ne fii ay suuratin maa shaa'a rakkabak ci bépp melo boo xamante ne moom boroom subhaanahu wa ta'aala na ko rek maanaam melo boobu la lay tëggee moom la lay moom la lay euh, moom la lay tëggee moom la lay composé nga mel noona ce qui fait que ni mboolem melo yi nga xamante ne mboolem forme yi nekk ci univers bi ci existence bi doomu aadama am na capacité dem maanaam jël forme boobu mais loolu nag pour mu mën ko am il faut que xam-xam bii nii nekk moom Euh, ci jotaay bii weesu euh, gisoon nañu ne nit ki su borom subhaanahu wa maanaam su di mu nit ki su découvrir euh, secret yu mag yooyu nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ci univers bi découvrir tamit forme yi nga xamante ne moom la lu nekk yor lu tax mu yor forme boobu ne borom subhaanahu dafa feeñ ci form yooyu yëpp daf cee feeñ ba pare feeñal ci ay turam ak ay meloom. loolu bu boobaa moom day daal di xam ban yoon lay jaar ngir saa yu bëggee soppaliku mel nangam moom day daal di jël forme boobu su bëggee soppaliku nekk benn mindeef ci yeneen xeetu mindeef yi day daal di mën a dem jëli ji forme boobu te parce que doomu aadama borom subhaanahu wa ta'aala daf kaa def moom ci boppam mu am moom rek capacité wu mën a transformé wu maanaam euh, mel nu ko neex ci biir maanaam mbir yooyu yëpp waxoon nañu lii wuutale malaaka yi ak doomu aadama yi Euh, ci biir boobu waaye tamit euh, nit ki bi nga xamante ne day mën a dem ba yegg foofu itam euh, borom subhaanahu wa daf koy maanaam nit ki yegg foofu ñaare maanaam sax day nekk koo xamante ne day xam dëgg dëgg dëgg ak borom subhaanahu wa ta'aala ce qui fait que bon dëgg-dëgg mais dina xam akk borom subhaanahu wa dina ci am en tout cas niveau bu kawe boo xamante ne yeneen nit ñi duñ ko am. ce qui fait que day daal di nangu ne moom jaam la te mënta nekk leneen lu dul jaam te mbir mi mënta wul ba ci koo nen nen ba mu bañ a nekk jaamu borom bi subhaanahu wa taala kon bu boobaa dañuy daal di gis ne yàlla moom moom moom nit ñi moom jaam la euh, et que moom munul euh, nangu di jël forme borom bi subhaanahu wa parce que borom bi subhaanahu wa mboole mbir yi en fait duñu dara lu dul ay formam c'est-à-dire ay feeñuwaayu turam ak ay meloom loolu lay tekki ah, kon nit ki lu mënti gis su gisee ni mbir mi kat borom bi subhaanahu wa taala lii yàlla la dans le sens que ni borom bi subhaanahu wa taala daf fee feeñal ay turam ak ay meloom loolu moom mooy formam loolu moom moo tax xadis bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna allaha xalaqa aadama ala suratihi naka buur yàlla subhaanahu wa taala dafa bind aadama moom aadama alayhi salaam maanaam kon nit muy doomu aadama yi mais ci forme moom yàlla li muy tekki tekkiwul ne yàlla dafa am forme physique boo xam ne tey boo ko gisoon euh, maanaam forme boobu forme maanaam euh, nit la déedéet abadan xaasha wakallaa yàlla lool dafa jomb ci moom loolu yàlla dafa jomb loolu dafa jomb ci buur yàlla subhaanahu wa mais li nga xamante ne loolu lay tekki mooy ne boroom subhaanahu wa ci ay feeñuwaayu turam yeeg meloom yi maanaam dafa bind maam Adama alayhi salaam ba mu matalee maanaam forme turam yeeg meloom yëpp d'ailleurs loolu borom ci boppam subhaanahu wa ta'ala junnu na ko ci alquran bi mu naan allama Adama asmaa kullaha maanaam borom subhaanahu wa ta'ala xamal na moom buur yàlla xamal na maam Adama alayhi salaatu wa salaam maanaam booleem tur yi su fekkente ne mbir mi leer na euh, dina. Euh, yomb ci ñu xàmmee maanaam mboolem yeneen mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu ak mboolem yi nga xamante ne gisoon nañ leen c'est-à-dire que kon doomu aadama bi en tant que jaam boo xam ne boroom subhaanahu wa ta'aala dakaa amal allah en tant que jaam boo xam ne boroom subhaanahu wa ta'aala dakaa amal xolam boroom bi du deñ di ci màggaayam muy gis màggaayu boroom borom wa ta'aala ak moom ni nga xamante ne noonu la nekkee ku doyadi ci kanamam euh, doomu aadama boobu day day day day day day toroxlu maanaam ba nga xamante ne yooyu borom subhaanahu wa ta'aala def ci moom nga xamante ne euh, moom euh, bu bëggee soppaliku lii soppaliku lool dem euh, mën a mën a dugg ci monde boobu nga xamante ne foofu la loolu la nekk type bu xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci àdduna boobu et en même temps du yam ci loolu mais day xam feeñuwaayu borom subhaanahu wa ta'aala ci àdduna boobu. maanaam loolu moom mooy mooy njariñal di mën di dugg ci àdduna yooyu di fa mën di di di soppeeku di di di wala di mën di dugg ci àdduna bi soppeeku sopp en tout cas ci jëmm di mën dugg ci àdduna boobu yor yor caractéristique bu àdduna waa àdduna boobu euh, comme monde malaaka yi comme monde jinne yi comme monde animaux yi comme monde euh, végétal bi comme monde minéral bi euh, ainsi de suite yooyu yëpp comme yeneen univers yi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa amal mais loolu yëpp nit ki su fekkente ne am na capacité mën dugg maanaam def loolu itam euh, day daal am kersa ak gàcce ci kanamu borom subhaanahu wa nde moom munul nekk ki nga xam ne moo incarné euh, forme yàlla yi loolu mënta nekk wax nañ nag forme yàlla yi li muy tekki fii maanaam mooy feeñu waaye turam yëg melo yi ci mbir yi Euh, moom borom subhaanahu wa taala maanaam moom moom doomu aadama bi moom dana xam ne mënut a incarner loolu abadam euh, ngir ne yàlla du fi nekk di ko incarner ba pare moom mu wëlbati ku bëgg a incarner la yàlla incarner loolu du mën a ne ndax moom mooy jaam yàlla moom moy borom bi subhaanahu wa taala léegi moom bu xamee loolu loolu day waral ci moom mu loolu day waral ci moom mu euh, maanaam. mu dem sax ba fàtte ni mën na ko léeg-léeg day dem sax ba fàtte ni moom am na capacité boobu lekk léeg it mbir mi dal ko maanaam mu dem ba am capacité bi te du ko sax yëg maanaam du mës a yëg ne mës na am capacité mën a soppali ko di def loolu mais nag borom subhaanahu wa ta'aala lool du ko bàyyi noonu nit boobu tamit parce que kooku dafa yegg ci dayoog mat maanaam ci dayoog incarné li mu doon te mooy nekk jàmm boobaa. boroom subhaanahu wa taala ci monde moom en tant que doomu aadama ci la koy découvrir loo univers yooyu te monde moom moo gën a yaatu moo gën a matale monde bi nga xam ne moom mooy beneen mooy mooy monde ñeneen ñi ce qui du soxla moom di soppaliku dëgg-dëgg pour di dem ci univers yooyu maanaam fi mu nekk nii rek en tant que doomu aadama lay boroom subhaanahu wa taala Euh, comme que univers yooyu yëpp ñi ngi ci biiram moom en tant que doom aadama parce que doomu aadama moo dajale yeneen univers yëpp ci biiram moom comme li imam Ibn Ata'illah wax rahimahullah comme niñ ko gis woon ci euh, Kunuzul Haqa'iq euh, mooy innama wasi'aka al-kawnu min haythu jismani jismaniyatak wa lam yas'aka min haythu ruhaniyatak adduna bi daf laa gën a yaatu bu ñu xoolee sa jëmm yow mais gënu laa yaatu maanaam mënula contenir suñu xoolee ci sa ruux parce que ci sa côté ruux univers yi yëpp bu ñu leen jëloon def ko ci sa benn coin ci coin wu ruuxu nit doomu aadama ci coin wu xoolu doomu aadama bi nga xam ne dafa toroxlu carrément ci borom subhaanahu wa te yegg ci borom subhaanahu wa taala nekk aarif billah bu mat sëkk maanaam euh, bu ñu jëloon adduna bi yëpp dugal ko ci benn coin foofu noonu du sax yéeg dama nga fa kon da ngay adduna bi ni la gën a yaatoo en tant que doomu aadama mooy bu ñu xoolee sa jëmm ji waaye bu ñu xoolee sa côté roox moom rooxu doomu aadama maanaam ah lépp la contenir lépp amul lenn loo xamante ne contenir ko ci kaw loolu kon euh, doomu aadama bu bu bu bu bu matee nekk vrai muhammadi maanaam koo xam ne dëgg-dëgg mooy un un voilà euh, abdul muhammadiyun abdul sirf mooy jaam boo xamante ne raxul dara ci nekk gi mu nekk jaam raxul ci dara c'est-à-dire que dafa yëkkatiku wëlif mbooleem xeetu takk-takk yi maanaam xeetu luñ ko mën a gàllankoor luñ ko mën a lonk du nangu maanaam amul beneen tur amul benn titre amul benn qualificatif bu muy nangu boppam lu dul nekk jaamu yàlla yi kese loolu mooy abdun te loolu moo tax ñu bindu doomu aadama qul innama umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu diini dig waxal ne dañ ma digal man yeneen bi sallallahu salaam wasallam ci ma jaamu yàlla nekk jaamu yàlla ma sellal ko sama doxali yépp kon nga gis ne mboolem mbiram yi dafa nekk dafa war a nekk jaam kese nit nag bu yege foofu kooku mooy nekk moom mooy al muhammad yi kooku moom mooy ki nga xamante ne eh, moom la ñu koo xam ne ko jóg yeneen yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ki nga xam ne moom mooy al muhammad euh, euh, euh, le serviteur mohammédien hein loolu moom lay meloo maanaam noonu caractéristiques yooyu la yor ce qui fait que dara yitteelu ko lu dul nekk jàmm li bëgg ci suba ba ngoon guddeeg bëccëg mooy moom nan lay def ba matal njaamam ba matal incarné lan mooy li nga xam ne moom mooy nekk moom bi mu nekk jaam jaam ci yàlla boroomam subhaanahu wa taala amul leneen lu ko yitteel euh, léegi doomu aadama boobu nga xamante ne kon euh, mel na noonu nga xam ne aadami yu muhammadi yu la maanaam ko dib doomu aad maam aadama alayhi salaam boroom subhaanahu wa taala defal ko teranga googu mu yor jëmmu maam aadama am nekk nit donc mën a am capacité incarner yooyu yëpp ba pare maanaam wëlbatiku nekk muhammadiyu maanaam un mohammédien pur voilà un mohammédien opérationnel pur kooku su melee noonu euh, kon xam-xam yooyu yëpp daf koy daal di mën a dem di di di mën a dem tibbi ji kooku nag dëgg dëgg dëgg dëgg moom mooy ki nga xam ne moom moo xam boroom moom subhaanahu wa taala kooku euh, kooku day xam mooy kan mooy kan mooy yàlla loolu tax fi ñu mujjewoon a gis mooy fi mu naan law kunta ta'lamu yaa fataa man anta alimta man huwa soo xamoon yow dëgg-dëgg yow cam yaay kan bi nga xam kan mooy moom moom yàlla subhaanahu wa ta'aala maanaam ni mu la tëggee ni mu la defaree ni nga xamee ne maanaam noonu bu yow boo demee ba di ko xam boy ba koy incarné bay gis maanaam bay dund réalité yooyu loolu da nga daal xam yàlla borom subhaanahu wa ta'aala ndax lan mu ne is laa ya'lamu allaha illa man ya'lamu sax ndax kenn xam yàlla lu dul ki xam boppam niveau bi nga xamee sa bopp noonu ngay xamee yàlla donc niveau bi ngay découvrir lan la yàlla nan la la yàlla bindee nan la la yàlla tëggee ci sa bi fort intérieur naka lan la yàlla tabaxee euh, nan la yàlla defaree non seulement sa jëmm côté physique bi mais naka la yàlla defaree sa côté intérieur aussi bien volets yi nga xamante ne mooy moral éthique spirituel euh, ni mu voilà secret yi mu dëxëñ ci sa biir plus ngay xam loolu en fait moom nga xam ko ce qui fait yàlla kon yow mboole mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk euh, y compris nit yàlla sëriñ yi nga xam ne da wala bi nga xam ne mën na la yi jàpp jàppale ci yoonu yàlla euh, maanaam nekku fi lu dul ngir nga découvrir loolu ci yow c'est-à-dire ngir nga nekk yow sujet bi nga xam ne leen jeexale woon sax yaakaar naa jotaay bi wees ngir nekk yow sujet bi nga xamante ne maanaam moo am solo et keneen amul solo ku dul yow euh, loolu moom moo tax fi nit ki demul ba bëggee boppam à ce point maanaam bëgg boppum à ce point ci xam ne keneen amul solo ku dul moom pas dans le sens euh, égoïsme bi nga xamante ne matérialisme la du terme non mais dans le sens spirituel du terme maanaam moom moo am solo na dem ci yàlla na jege yàlla moom dafa bëgg a nekk jaamu yàlla yi kese et que ku koy jàppale na ko jàppale ci lii ku ko keneen koo xamante ne leneen da la tax a jóg euh, bon pour le moment yow merci quoi nekk toogeel ne quoi merci quoi voilà c'est-à-dire que yàlla kese voilà moo la wat voilà moom maanaam yàlla voilà moo ma tax amul leneen du ma jël leneen teg ko ci sama kanam te du ma nangu keneen occuper rôle boobu sama kanam maanaam du ma nangu keneen occuper rôle ki am solo duma ko nangu euh, kon loolu lay daal demee ne kon euh, euh, ñi koy jàppale ñëpp dañ koy jàppale ci kaw ne moom moo am solo ci kaw ne dafa war a découvrir loolu ci kaw ne dafa war a xam boppam boobu ngir mu mën a xam boroomam ngir mu a xam yàlla boroom subhaanahu wa taala euh, léegi mu am kon xadis bi nga xam ne mooy xadisu tajalli mu ne fa amma euh, xadisu tajalli yawmal qiyaama ndal xadisu feeñu gi tajalli feeñu gi yawmal qiyaamati bisu taxawaay bi mu ne fa innaa naka ñu nuuri du daañ ko rotal daañ ko indi insha allahu dem soob na yàlla taala aji kawaji bi lafzihi ci kaddoom kama kem li nga xam ne warada noonu la rotee fii saxiixi muslim ci saxiixu imaamu muslim ibnu al-Hajjaj eh, rahimahullahu taala mu an abi sa'id al-Khudri jël taala anna naasan naka nit ñi ay nit fii zamani rasulillahi ci jamono yu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaalu dañ ne yaa rasulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hal nara ndax ñun daañ gis rabbana suñu boroom yawmal qiyaamati bisub taxawaay bi qaala mu wax moom rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam na am waaw maanaam eh, laaj bi mooy ndax kon ñun dinañu gis yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala yawmal qiyaamati boroom subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu wa sallam ne waaw yowmal xiyaamati di ngeen gis borom borom subhaanahu mu daal di leen hal tudaaruuna hal ndax tudaaruuna da ngeen di bumu xëdde di ngeen di jañante fii ru'yati shamsi si ci gis jant bi bi zahirati ci diggu njolloor sax wan fekk mu leer laysa amul maaha ànd ak moom saxaabun ay niir jant bi su feeñee diggu njolloor ah diggu njolloor mooy waxtu wi daanaka bi tisbaar di jot période boobu nga xamante ne jant bi day nekk ci zénith bi wala muy doog a génn zénith bi ba fere amul benn niir benn nuage est-ce que kenn dina fi nekk ñëpp taxaw ci ndandu foy-foy àll boo xamante ne àll bu bu bu bu la maanaam fu désert plutôt ñëpp maanaam pàkk pàkk boo xamante ne amul dara ñëpp taxaw fa ba pare ku nekk di buux moroomam naan ko saa yi parce que mënuma gis déedéet ah jant bi faaw danga koy gis mu daal di leen ci tegal ne waxal ndax tudaaru na da ngeen di jañante da ngeen di ba ma xante fii ru'yatil qamari ci xool weer wi laylatul badri guddi euh, goo xam ne weer wi dafa mat sax wan mu maanaam mu leer nañ feeñ mu leer nañ set wecc wala asamaan si set wala mooy saxwan asamaan si set wecc lay sa àndul fii lay sa nekkul fii haa ci asamaan si saxaabun ak niir loolu day est-ce que tey buñ toogee ba dig euh, jour yoo xam ne pleine lune la fan yi ñu weesu nga xamante ne da ngay daal di mën a taxaw ñëpp mën a gis weer wi carrément niir yi dëñ est-ce di ngeen lan est di ngeen nekk fii di buuxantee ka ba ma ka jañante kii naan puusal kii naan yaama teree gis saa waaye bul ni nga xoo kii fi nga positionné woo baaxul xajal ma ba ma xool tuuti yooyu est-ce que dana am ci lu mel noonu xaalu ñu ne ko laay déedéet yaa rasulallah la daal ndawal yàlla alayhi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko déedéet maanaam nga gis exemple dafa jege ñañal mbir mi ci seen xel maanaam exemple yi mu joxe dafay tax mbir mi mën a jege ci xelu doomu aadama yi maanaam nit ku ne dafay yamale gis gi ñuy gis yàlla ak gis gi ñuy gis loola mais exemple la boo xamante ne dafay tax ba mbir mi eh, ci xelu doomu aadama mu mën a wax ne waaw segam lii de am na maanaam kon euh, lii de ni ma koy gisee nii dina kon mooy wane kon mën naa gis yàlla mais loolu dinañ ci ñëwaat léegi incha allahu taala bi nga xam ne loolu la wax mu taat moom yenent bi sallallahu mu ne maatu dooruna doo leen jañante fii ru'yatillahi ci gis buur yàlla tabaraka euh, euh, sax na te barkeel mbirum yëpp moom boobu subhaanahu wa taala yiw wu dooleeku la wa te kawenam yowmal qiyaamati bi su taxawaay bi doo leen doo leen doo leen ba ma xëntadee di xool yàlla illaa lu dul kama kem ni am ne tudaaruna moom ngeen di ba ma xëntee fi ru'yati ci di xool di gis ahadihima benn ci ñaar yi mooy jant bi ak weer wi ci jamono jooja maanaam kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu xoolee dëgg-dëgg li mu melale mel leewul kayfiyatu ru'ya déedéet mais imkaanu ru'ya la melale c'est-à-dire que misaal bi nekkul ci naka la ñuy gisee yàlla mais misaal bi mi ngi ci possibilité wu gis yàlla bi loolu moom moo tax laaj bi mooy est-ce que dinañ gis yàlla laaj bi nekkul woon naka lañuy gisee yàlla yow man xiyaamati maanaam kon euh, kenn ku nekk ci ñun fi nga ne jant bi sa kër ngay toog bien sûr soo tegul miir yi ci sa kaw tegoo amul dara lu dox sa diggante moom nga nekk ci sa ëtt sa kër ngay toog di gis jant bi ku nekk tamit sa kër ngay toog di gis weer wi boo nekk ci sa ëtt kon au moment mbir mi noon la demee kon tamit noonu lay demee ci bu ñu waree gis buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam mbir mi loolu la kon mbir mi au moment mën na ne kon fële tamit loolu mën naa ne maanaam loolu qiyaas la te loolu euh, lii dëgg-dëgg kalaam la maanaam ah, ci kalam la bokk yenent bi sallallahu alayhi dafa wax maanaam ilmul kalaam maanaam yenent bi sallallahu alayhi dafa jël mbir moo xamante ne nit ñi affaire bi dafa xawoon a compliqué ci xelu doomu aadama yi ne ndax yàlla mënef na koo gis yowmal xiyaamati au moment où yàlla nekkul ci place nekkul corps kon mais est-ce que dinañ ko gis quoi muy wax ne nag mais effectivement yéen ba pare est-ce que gis gi maanaam day day da da ngay mën a dem fenn pour maanaam da ngay mën di ba ma xamte pour mën a gis ak yooyu parce que comme que buñ koy bu ñuy gis ñun suñuy gis dara dañ koy gis ci ab direction mais yàlla est-ce que kon ñun dañ koy gisee ci benn direction au moment où nag mbooloo mi dañuy bari yowmal xiyaamati kon nan la ñuy def parce que question boobu question buy posé wu la mbooloo mi dañuy bari dañuy jañante xam nga li ñuy gis fii mooy tey bu mbooloo mi bëree euh, mu am euh, président wala sëriñ wala leneen di ñëw mbooloo mi bu lu ñuy gën di bari possibilité wu gis nit ki tax mbooloo mi daje di jafe Euh, ci ab juma masalan mbooloo mi lu muy gën di bëri gis imam bi gën a jafe wala book na koy gisee day gën a sori façon gisee nii day wuute alors que borom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni mu melalee ne borom subhanahu wa ta'ala bu ñu koy gis loolu euh, problème boobu du am et que possibilité gis gi mën naa ne mu daal wax ne nattu ko yow nattu ko ci lan ci euh, yow tay fii bu jant bi mi wala weer wi euh, mat ngeen di ko xool est-ce que ba ma xënte dina am est-ce que yow place boo mën a nekk dina am effet ci gis gi nga koy gis au moment où asamaan si set na te possibilité gis gi maanaam asamaan si set na amul niir te moom feeñ na maanaam yow léegi place bi ngay nekk ci dootul amati jeexital ci mbir mi c'est-à-dire que tey nañu joxe benn exemple bu jant bi feeñee lu ñoom maanaam le naan le ciel et dégagé mooy saxoon jant eh, eh, amul benn niir jant bi génn ñu toog dellu diggu njolloor maanaam mbedd moo mën a nekk ci mbedd Lyon yi mbedd moo ci mën a ne gis bi ngay gis jant bi day daal di jàppandi ci yow te par exemple kenn du ne par exemple mbedd bee ma nekk moo tax maay gën a gis jant bi keneen ki ne noo man mbedd mee ma ne moo tax ma gën a gis jant bi déedéet ñëpp ci yem naka noonu weer yu su teelee ci diggu njolloor euh, su teelee laylatul parce que lu tax parce que bu boobaa weer wi dootul nekk ci angle yi maanaam di gën a jege digg bi digg asamaan si parce que xam nga ni weer wi euh, fi mu ne maanaam buy njëkk a feeñ penku lay njëkkee feeñ mais day teel a dugg noonu lay def tamit ci yeneen jours façon yi mais ni ak ak ak ak ak kii euh, fi muy jóge quoi fi muy jaar ba yegsi mais plus muy ñuy ñuy ñuy dem ci digg bi plus ñu koy gis ci biir guddi gi ñu koy gis ci digg asamaan si loolu moo tax euh, loolu tamit beneen exemple la mooy ne bu ñu nekkee ci weer wi ci digg ci fan yooyu maanaam gis gi day gën a day day leer ba nga xamante ne kenn mënta wax ne man mbedd mii ma nekk xam nga yeneen jours yi Euh, par exemple nit ki mën na ne garab gii moomu ko nëbb wala kelee moomu ko nëbb wala tabax bi mais bis bi nga xamante ne mooy digg bi mu nekk laylatul badr yi noonu boo moom foo mën a taxaw yow bu fekkee ciel bi c'est dégagé rek yow de nga loolu tamit euh, mu nekk euh, kon beneen exemple boo xam ne boo maanaam moom la yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam joxe te loolu laaj bi nga xam ne moom mooy mën a ñëw foofu moom mooy nan lañ mën a melalee yàlla ak mbindeef yi boobaa dañ naa la melalewul yàlla ak mbindeef yi mais lim melale rek mooy euh, mbir mi ci boppam maanaam mooy gis gi c'est-à-dire que mbir mi ajul gis gi ci gis gi ñuy gis yàlla mais dafa aj gis gi maanaam ci nit ki maanaam nit ki ni mu mën amee possibilité gis jant bi noonu la amee possibilité gis yàlla loolu melale rek la comme ñun ni ñuy waxee euh, euh, ni ñuy waxee lu deme nekk xam-xam maanaam ñu ne am nañ xam-xam yàlla am na xam-xam wala ñun dañuy dund yàlla day dund ainsi de suite mais ku ne xam na ne euh, euh, dëgg-dëgg mbir mi ni mu demee ni mu maanaam ñun suñu dund wuute na lool ak dëgg-dëgg dund yàlla waaye mënef naa tuddee ñun li ñu mel maanaam mënef na ko tuddee dund euh, bu yàlla ñu koy tuddee dund mais donte ñoom ñaar dañoo wuute maanaam kon noonu rek la mel gis gi ñu gis jant tamit ak gis gi ñuy gis weer wi donte ñaari façon gisin yu wuute nañ ah ak dëgg-dëgg gis gi waaye maanaam ñaar yëpp maanaam loolu gis gi ñu leen di gis ak gis gi ñuy gis yàlla maanaam ñoom ñoo yam en même ne la ko tuddee même chose euh, léegi yonent bi sallallahu alayhi di préciser bon ba pare tamit am na beneen euh, possible beneen mbir bu ci bu bu bu mat a bàyyi moom mooy euh, amul benn Euh, nu ñu mën a melalee mbiru yàlla yi melo yàlla yi ak suñuy melo mënta ne maanaam tey bu ñu xoolee àdduna fii dañ naan àjjana am na ay dexi lem ay dexi meew yaa ngi dégg dexi ndox dexu sàngara ah euh, ñuy wax ay ñam yu fa ne ay raisin ah euh, ay déem Euh, ñu fay wax ay yàpp picc xeeti picc yu am solo ak xeet yu mel noonu yëpp ñuy wax ci àjjana ñu fay wax ay kër di fa wax ay soxna ak yeneen ak yeneen mais ku nekk xam na ne euh, li ñuy tudd fii maanaam ak yenefee tur rek lañ bokk tur kese lañ bokk loolu moom moo lay wax possibilité wu ñaari mbir wuute ba pare ñu bokk tur loolu ja loolu loolu lolu loolu garawul et que su fekkee si diggante ñun maanaam bu dee li nga xamante ne mbir yi matériel yi ñoom tur rek lañ bokk et que bu dee xaqiqa dañ ko wutale carrément réalité dañ ko wutale carrément waxuma laa nag li nga xam ne moom moo aju ci masalan gis jant bi gis weer wala maanaam gis lu nekk ci àdduna bi ak gis yàlla moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ci loolu waxaale wuñ ko euh, waaye kon mais mënef naa melale ne foofu am na dex comme lim mën a waxee ni fii li li fi nekk dex la tudd fële tamit àjjana la ya fa ay dex la tudd euh, mu ne iza kaana iza kaana su ñëwee yawmul qiyaamati bisu taxawaay bi azzana dana noddu mu azzinun aji maanaam azzana dana woote mu azzinun aji woote li yattabi' bu ko defee mu mën a mu ne li na topp maanaam lan lay wax koy woote day woote ca kaw ne li yattabi'na daal di topp kullu ummatin ah, xeet wu ne maa la nga xam ne kaanat nekkoon na taabu maanaam kon malaaka na mooy woote benn kàddu daan ne képp koo xamante ne am na ku mu daan jaamu maanaam ñooñu nga xam ne ñoo defoon mbooloo de jaamu loola nañ dem topp ji am na yenn ña doon jaamu laat ñu dem toppi laat ña doon jaamu uzza nañ dem toppi ji uzza ña doon jaamu manaat nañ dem toppi ji manaat ñi doon jaamu libéralisme nañ toppi libéralisme ñii jaamu capitalisme nañ toppi capitalisme ñii jaamu socialisme nañ topp nañ dem toppi ji socialisme ñi nga xam ne jàpp nañ ne laïcité moom mooy eh, yàlla bi gën a mag nga xam ne ñëpp ci lañ war a njattu nañ dem toppi ji laïcité te loolu le fait que yooyu nekk ay tur du tere ñu war leen mën a topp di ne comme le Alxuraan wax in hiya illaa asmaa'un sammaytumuuhaa antum wa aabaa'ukum maa anzalallaahu bihaa min sultaan mbir yii yëpp ngeen di jaamu def leen ay yàlla duñu dara lu dul ay tur donc ay tur la mais ay concept ñoo nekk ci biir tur yoo xam ne yéen yéen leen deen di jaamu yéen ak seen maam yi seen baay yi seen maam yi abaakum waaye yàlla wàccewu ci benn lay amul autorité manazallahu biha min sultaan sultaan mooy autorité amul benn argument boo xam ne mën na def autorité ci mbir moomu ba tax ñu naan euh, loolu kenn mënu koo jéggi déedéet kon kuy jaamu république na jaamu république kuy jaamu laïcité mu jaamu laïcité kuy jaamu libéralisme mu jaamu libéralisme mais bu yowmal xiyaamee ñooñu dañu taxaw concept yooyu dañuy former wu nekk ay jëmm yoo xamante ne ñoom la ñu war a topp bu fekkente ne nag socialisme libéralisme capitalisme démocratie république xeet yooyu yëpp bu fekkente ne ñooñu d'ailleurs yamul ci loolu yamul ci lool euh, même xattaa ba nit buy jaamu euh, maanaam moroomu nitam sax danañ ne ko demal topp ci loola comme la alquran wax innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun yéen ak mboolem li ngeen di jaamu te bokkut ak yàlla nit ñi ci lañ bokk xatta nit ñi ngeen doon jaamu te bokkuñ ak yàlla yéen ñëpp ay matti safara ngeen di doon xam bu waayu safara ngeen di doon te yéen yéen a ciy waaw law kaanu alihatan min dunihi maa waraduha min dunillahi maa waraduha suñu nekkoon ay yàlla yu ñu waroon a jaamu ñu bokkut ak yàlla ñoom duñ dugg biir safara maanaam képp koo xam ne dañ koy jaamu en tant que doomu aadamam xattaa ba nitu yàlla la ak ku mën doon moom su ko accepté noonu accepté ñu di ko rangal melo yàlla moom mook ña ko rangal ñooy ànd dem biir safara te bu boobaa day génn ci cadre nekk nitu yàlla ala kulli xaalim euh, mu ne alquran ne lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'una dinañu fa am ak xiiw ak ak ak ak xiixu mooy comme ni mbaam di def ñaxar kii boobu bu bu bu bu te foofu duñ fa dégg dara waaye mu ne innal ladhina sabaqa lahum minnal husna ulaa'ika anhaa mub'aduuna laa yasma'uuna hasiisahaa wa hum fiimaa ishtahat anfusuhum xaaliduuna laa yahzanuhumul faza'ul akbar wa tatalaqaahumul malaa'ika gaa yi nga xamante ne nag ñoom eh, ak mbaax gu kawe jiitu na ci ñoom waaye bu tukkee ci ñoom xéewul bu rëy mooy ne dañ leen def ay yenent def leen ay nitu yàlla yu pur raxuñu dara ba mais nit ñi ñoo réer jaamu leen ñoom ku mel ne yent yàlla Isa alayhi salaatu salaam ku mel ne Seydina Ali par exemple karamallahu wajhahu ci ñeen ñi nga xam ne xulaat xulaatu rafida yi dañ koy jaamu jàpp ne yàlla la ku mel ni ñeneen nitu yàlla yi nga xamante ne léeg-léeg aw askan ñoo seen ginnaaw ne yàlla la wala mooy yàlla wala yu mel noonu mu ne ñooñu ñëpp ñoom ñoom dañuy sori safara xam nga mu ba dañ leen di maanaam duñu sax dégg riiw sax maanaam riiw safara bi gën tuuti duñu ko dégg laa yasma'una saxa maanaam lay tax ñu mën a yëg ne safara sax amoon am na fële loolu sax duñu ko dégg te ñoom la neex yàlla rek ca la ñuy ne tiitaanga yi ñuy dégg yëpp du leen du leen du ñoom du leen tiis yowmal qiyaamati ñoom loolu amuñu ko problème boobu duñ ko am mais ki nga xamante ne nag moom da koy dégg accepter ko ñu naan ko yàlla la wala ñu koy melale melo yàlla wala di ko melale melo yenente alayhi salaatu wassalaam mu koy nangu di xoogaliku di jàpp ne noona la wala boog bu laa ah, bàyyi dañoo xër rek ak yooyu ñoom ñooy ànd biir safara ñoom ñii ñoom ñëpp ñooy ànd biir safara nañu yàlla xam comme niñ koy wax kul euh, euh, rubba qabrin yuzaaru wa saahibuhu fi naar xadis sax lañ wax bëri na bàmmeel bu ñuy siyaara fekk boroom bàmmeel baa nga sawara dégg nga mu ne kon falaa yabqa du des kon ahadum kenn kaana boo xam ne ya nekkoon ne ya'budu di jaamu ghayra allahi ku dul buur yàlla subhaanahu tudd na mag sell ngam gàcce nga la moom moom ci ay xërëm wal ansaabi ak bant yu ñuy maanaam ay bantale ak yu ñuy samp mooy xeeti lépp rek loo xamante ne daañ nañ ko jaamu lu bokkut ak yàlla ak lépp loo xam ne dañ ko daan teg samp ko mu nekk ay symbole yu daal jaamu illaa lu dul yata saaqatuuna dañuy rot ñoom ñëpp di di rotandoo fi naari ci biir safara xatta mbete isa lam yabqi isa lam yabqa bu desatut illaa lu dul man ka ña nga xam ne kaana nekkoon nañ ñoom yaa bu daan jaamu allah bur yàlla min barrin ci ñu baax wa faajirin ak i kàccoor maanaam euh, dañ ci xamee ne kon kàccoor ndekete léeg-léeg kàccoor danay jaamu yàlla maanaam kàccoor dana gëm yàlla et loolu du ci kéefir euh, et que euh, léeg bu ñuy wax kàccoor dañ ciy jublu kon ñaari maanaam léeg-léeg maanaam benn bi moom mooy yiifir comme innal ibu abraara la fi na'im wa innal fujjaara la fi jahim foofu ñu baax ñi ñi ngi ci xéewale àjjana kàccoor yi ñi ngi ci sawara foofu yéeféer yi ay ñëwlu yéeféer dañu daal dugg ci biir waaye nag kàccoor yi nga xamante ne ñoom sax euh, euh, euh, jullit lañ te pourtant dañoo nekk kàccoor ñoom ak yi fi ñu fi ñu fi ñu rek mooy ne ñoom bu leen yàlla baalu ñoom dañuy jaar sawara beneen bi ci des tamit moom mooy fi ñu bokkee mooy seen dundinu àdduna day jege wantoo mooy ci tàkk-tàkk rek dañuy dund waaw tout temps ñu ngi ci tristesse Euh, anxiété inquiétude psychose phobie affolement <laughs> ak yu mel noonu foo foo leen ci loolu la ñu ne nañ amee milliard garawul lool loolu du ci dara amul njariñ amu leen benn njariñ waaw ñuy daw rek di daw di kërti kërti di daw di sonn di di di waaye seen xel du dal abadan parce que ñoom la fi jaxim ñu ngi ci biir safara buy tàkk alors que ñi ñu baax ñi ñoom ñoom amuñu problème seen xol dal seen xel dal na dañuy tëdd di nelaw ba yandoor amuñu problème dégg nga mu ne kon euh, bu bu fekkente buñ demee ba nga xamante ne nag desul lu dul kuy jaamu yàlla moo xam ñu baax ñi la wala ñu bon ñi waxub bari ak lenn ñu des min ahlul kitaab yi ci waa ahlul kitaab mu ne fa yu du'aa ñu daal di woo nag al yahuda yahudi fa yu qaalu ñu wax lawum ñe leen maa kuntum ana lan mooy li nga xam ne moom ngeen nekkoon taabuduuna doon ko jaamu yéen waaye yéen yow yéen yow loo leen doon jaamu qaalu ñu ne kunna nekkoon nañ doon jaamu naabudu doon jaamu Uzayr ibnullah Uzayr di doomu yàlla insha Allah la ilaha illallah loolu lay wax de Seydina Uzayr alayhi salaam mooy ki ah, sootul ah, borom di sootul Baqara am na bi mu rombee dëkk bu Babil muy Babylone daan ni waaye dëkk bii naka la ko yàlla yi annaa yuhyillaahu haadhaa ba'da mawtihaa yooyu waaye haadihi ba'da mawtihaa kii waaye lii dëkk bi naka la ko yàlla di dundalaatee ginnaaw bi mu deewee fa amaatahu llaahu mi'ata aamin summa ba'athahu yàlla daal koy rey téeméeri at mu daal di dekkiwaat ak kissa bi nga xamante ne moom moo ci tegu kon sayyidina Uzayr boobu alayhi salaam yoo ñoom dañ ne doomu yàlla la fa yuqaalu bu ko defee ñu ne leen kazabtum kàcc ngeen de. mattaxaza du jàpp mukk allah bur yàlla min sahibatin ci àndandoo bu jigéen wala wala den du caageen doom yàlla du jàpp kenn àndandoo bu jigéen du caageen doom amul maanaam soxlawul yàlla amul soxla boobu Famaza waawaa ana lan mooy la nga xam ne tabaxoona moom ngeen di sàkku lan moo nekkoon seenu càkkuteef xaaruñu ne ko atishna mar nañu yaa rabbana yow suñu borom faski naa nandal ñu fayu saaru ñu junj ilayhim jëm ci ñoom ne ala tari duna waaw boo dooleen roti ji fee maanaam dooleen daw duggi fee fayu saru nañu daal di leen di pang mooy ñu dajale leen dajale goo xam ne amuñ ci tànniif ilan naari jëme leen safara waaw ka annaha mu nekk kemuk saraabun am njunux goo xam ne yaxtu mu day lakk ba'daha lenn le ba'dan la ca des waaw mooy mirage nju njunux mooy loo xamante ne danga koy séen ne euh, loolu euh, ñi dëkk ci désert bi dinañ ko xam mais ñi dëkk tamit ci dëkk yu tàng yi nii dinañ koy xam euh, ci tëli bi nii booy dox ñun sax wolof yi en tout cas ñun waa Kébémer dañ daan wax naan ciwu jinne la euh, xaw ma nanu jinne euh, géeju jinne wala defu jinne maanaam nga xam ne da ngay taxaw ni ci tëli bi nii seen mu tàng maanaam ci tëli bi nii nga seen mu nga mel ni kuy gis euh, de dex ki ngay gis ngay gis mu mel ni dafa am ndox foofu dex nga xamante ne boo demee waaw comme la am fa ànd mel rek sarabin biqi'atin yahsabuhu adh a ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a waaw mooy njulux nga xamante ne ki mar daf koy siin yaakaar ne ndox la mu dem foofu bu demee ba foofa du du du gis dara noonu lay mel ñoom it noonu lañ rek bu ko defee ñu daal leen di yóbbu foofa mu daal nekk sawara nen fayes fa yatasaaqatuuna ñu daal di rot fi ñoom ñëpp ci biir safara ñoom yàlla da leen a fayee liñ meloon rek ci suuf si doxalin woowu nga xam ne moom lañ doon doxalee yàlla borom subhaanahu wa ta'aala loolu rek moom la leen yàlla fayee doxalin woowu nga xam ne moom lañ doon doxalee ak nit ñu baax ñi moom la leen yàlla fayee wor wurut ak yu mel noonu. mu ne xattaa mbéte isa lam yabqa desut nag illaa lu dul man koo xam ne yaabudu doon na jaamu allah bur yàlla taala aji kawe ji min barrin ci ku baaxu fajirin ak kaccoor ataaw mu daal di leen di dikkee rabbul alamina buur yàlla bi nga xam ne mooy borom bindee fii nag subhaanahu tud na mag sell ngam wa taala gàcce nga laam wa taala nam fii àddinaa ci gën jaa suufe suuratin jëmm minal minal lati ci bi nga xamante ne ra'awhu moom lañ ko doon gisee fiihaa ci moom maanaam ñoom buñ daan gis yàlla boroom subhaanahu wa euh, dafa am nuñ ko gisee woon mais gis googu doon gisu bët mais gisu xol la loolu nag képp kenn ci biir jullit ñi ci biir nit ñi sax lañ mën a wax koo xamante ne gëm na amuk yàlla rek maanaam loolu daf koy am loolu lañ tuddee ilahul mu'taqadat mooy yàlla yi pas-pas yi c'est-à-dire bu ñu la waxee yow jaamul yàlla euh, même boo amul benn jëmm corps physique bu taxaw dina am benn forme euh, imaginaire boo xamante ne di ko am ci ki ngay jaam kan la. boo naan ya maa ngi jàkkaarloog yàlla maanaam même bu dul jëmm physique bu taxaw dina am ima benn forme imaginaire boo xamante ne yow moom ngay imaginer yàlla même bu fekkente ne wutaloo ko jëmm joo xamante ne ju ñu mën a saxal bu ñu mën a taxawal la ànd nangu gi ngay nangu ne yàlla amul dara lum nuróol ànd ak nangu gi ngay nangu ne yàlla melul ni dara te dara melul ni moom euh, bo subhaanahu wa ta'aala kon buy feeñu gaa yi bis booba yawmal qiyaamati euh, euh, am na fu dama tëb dama tëb euh, summa yud'a topp ñu woo an nasara nasaraan yi waaw loolu dama ko tëboon mais loolu dinaa ci ñëwaat léegi kon gis googu nga xam ne maanaam même nasaraan yi wala ñu jàll ci mu ne suma topp yud'a ñu woo an nasara nasaraan yi fa yuqaalu ñu wax lahum ñeen leen maa taabu maa kuntum lan ngeen nekkoon taabuduna di ko jaamu qaalu ñu ne kunna nekkoon nañ naabud daan jaamu almasiha ki nga xam ne dafa euh, maanaam dañ ko dafa dafa dafa barkeel xam ne lu mu laal mu barkeel ibn allah ki nga xam ne doomu yàlla la fa yuqaalu ñu nekk ka ñeen leen kazabtum kàcc ngeen de mattaxaza jàppewul mukk allah bur yàlla min saaxibatin ci àndandoo bu jigéen wala wala duñu caageen doom fa yuqaalu bu ko defee lahum ñu ne leen maza ta'buduna maza tabghuna lan ngeen bëgg fa yaquluna ñu ne atishna mar nañu ya rabbana yow suñu borom nandal ñu qaala mu ne fa yushaaru ñu daal di e, jëm ci ñoom ne ala tariduna xanaa doo leen roti ji doo leen dem ci fee ñu daal leen di pang ila jahannama yóbbu ci saxaare jahannama ka annaha keem ma nga nekk ne sarabun am njunux moom it yaxtum yaxtimu muy lakk ba'da leen la ba'dan la ca fa tasaqatuna ñoom ñu daal rot ñoom ñëpp fi naari ci biir sawara xatta mbéte iza lam yabqa desutul illaa lu dul man koo xam ne kaana képp ki nga xam ne rek kaana nekkoon na ya'budu buur yàlla taala ci kaw ci min barrin ci ku a faajin ak kàccoor ataahum ci leen di dikkee nag rabbul alamin kay borom bi ndefi subhaanahu wa taala gàcce ngàllaama woo te kawenam fii àddinaa ci gën jaa suufee suuratin melo jëmm albina la tii ci bi nga xamante ne ra awu gisoon nañ ci moom euh, kon euh, ñoom kon yàlla bu leen di feeñu da leen di feeñoo ci anam goo xamante ne loolu moo lay wax mbir mi du jëmm physique comme yàlla amul corps physique amu bu leen dee feeñu feeñu googu noonu ci seen ci seen biir lañ koy gisee et que euh, point bu am solo bu mat a bàyyi xel la léeg-léeg ñu fàttali ko mais dafa mat bi répété waat mooy ne. attey adduna ak attey àllaxira yamuñu boroom subhaanahu wa suy bind maanaam waa adduna fii jëm yor ñun maanaam dafa nañ moom corps bi dafa fatt maanaam dafa lëndëm dafa fatt moom luñ jël jël ruux bi nga xamante ne te dafa illimité parce que ruuxu yàlla la subhaanahu wa ta'ala moom la wol ci ñun ba pare daal koy kaste maanaam dugal ko ci biir doomu aadama kaste ko ci anam goo xamante ne ruux googu du moom mooy jël le maanaam du moom mooy dominer mais yaram yii mooy dominer c'est-à-dire que nit ki suy dem fenn moom day dox ruuxam ànd ak moom su tëddee ba yaram bi ñàkk doole dégg dégg dégg dégg ci la ruuxam bi mën di jéema sànni ay ceññeet par rapport ak bakkanam di dem ci yenn adduna yi di dellu si waat xolam di mën a dugg ci beneen adduna parce que xol bi tamit mooy moom beneen barzax la beneen dig digal la beneen kiiraay la euh, léegi nga xam ne borom subhaanahu ci xol yi lay feeñu ruux bi à travers loolu ci lay waxtaanee ak borom subhaanahu wa taala mais ci adduna boo xamante ne dafa laqatu ci biir li laqatu ci biir li laqatu ndax daf koo dëxëñ ci biir jëmm ba pare mu dugul ko ci biir euh, partie boo xamante ne ci beneen adduna la boo xamante ne gën na sori sax adduna bi nga xam ne mooy addunay secret yi alamu sirr mais alamu sirra sirr maanaam secret yi secret yi wala boog axfa maanaam fu gën a laqatu foofu la ko dugal ci kaw anam goo xamante ne nit ki du fa am accès lu bakkan bi dee toj maanaam kaste boobu nga xam ne moom lañ kaste woon ruuxam ci biir maanaam ruux bu libéré wu léegi nag euh, fii ci àdduna yaram yi ñoo am dominé ñoo dominé lool c'est-à-dire que nit ki tey bu lekkul lay dee lekkul naanul ay fan doot fi nekkati euh, parce que yaram bi moo moo dominé bu doon ruux bi moo dominé ñàkk gee lekk du ko wàññi dara euh, ak naan ak nelaw yooyu yëpp du ko wàññi dara beneen bi ci def mooy ne ay déplacement moom daf koy def selon moom jëmmam c'est-à-dire que moom mën naa naaw mën naa def lu mais comme que dañ kaa tënk ci yaramu nit ki ruux bi du mën def loolu maanaam moom nit ki du mën naaw par exemple parce que ni yàlla bindee doomu aadama da kaa bindee te bindaale wu ko capacité wu mën a naaw maanaam joxu ko ay laaf ak capacité yi nga xam ne ñoom ñoo tax muy mën a naaw par exemple mais buñ demee ba àllaxira foofu ruux yi maanaam jëmm yi ñooy nekk ci biir ruux yi boobu beneen mbir la moo tax àjjana nit ñi di fa mën a nekk di yor ay milliards yi di nekk ci lu ne di noos fee yaa ngi dégg euh, euh, musuifié ah naan boisson fële nekk ak uurul ay nii fee ba pare ne mën a nekk ndox ay uurul ay nii bëree bëri fee fële fële fële feneen fa ca des ah mën a maanaam xeetu maanaam bànneexu bu ne ñu mën koo def di mën a nekk ndox fu bari di yëgandoo bànneex yëpp en même temps lu tax. parce que jëmm yi ñoo nekk ci biir ruux bi foofu loolu attey àllaaxira la maanaam kom fii bu ñuy wax gis googu du gis ki nga xamante ne bët yi sax ci jëmm ji ñoo koy def mais gis googu beneen xeetu gis na boo xamante ne c'est batinique maanaam euh, ésotérique maanaam ci baatin lañ koy defee donte yëg-yëg gi dina am ci zahir bi moo tax tamit safara nit mu dafa mën a nekk euh, ñu ñu ko wutal ko fa ay kër yu bari bari muy dugg ci kër yëpp en même temps ñu koy tënk di ko duggal ci ay xeeti mbugal yu bare bare bare du comme day nekk fii ñu kii ko ab déedéet dañuy tegale ak yi di ko tabaxal ay kër yu bari bari moo tax jëf ju bon du mu jëf rek en tant que yéeféer wala en tant que nit ku bon tabax yooyu dañuy tabaxu biir safara nekk ay kër plus muy def lu bon plus kër yi di gën di bëri maanaam kër yoo xam ne biir safara la ñuy nekk bu nekk xeetu mbugal bu askanoonteeg jëf ju bon ji mu nekk maanaam attey adduna ak attey alaxira bokkuñ léegi ñoom ko defee suñ ko gisee xaala mu ne fa ma tantaziruna loo leen di neg waay maam ñu wax ko parce que ñoom buñ ko gisee ci jëmm ji ñu koy gis day wuute ak niñ ko jàppee maanaam kon feeñuwaay gi mu leen di feeñu du nekk feeñuwaay bu mat selon niñ ko jàppee bu kenn jàpp nañ ne ni mu ñuy feeñoo maanaam ni muy feeñoo simple jullit ñi noonu lay feeñoowee ñi nga xam ne am nañ martaba imaan bu dëgër ñi muy feeñoo ñi am martaba boobu bokkul ak ñi muy feeñoo ñu am nekk ci darajatul ihsaan ñi muy feeñoo wàll yi simple yamama yi du noonu lay feeñowee wàll yu mag yi aarif billaah yu kawe yi ak euh, ak xutb yeeg afraad yooyu du noonu naka noonu na muy feeñoo ñooñu bokkut ak na muy feeñoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen ci alayhi salaatu wassalaam ku nekk da koy gis selon sa degré xam gi nga xam yàlla niveau xam yàlla gi moom mooy déterminer gis. Euh, d'ailleurs lool beneen maanaa la buy leeral loolu maanaam possibilité ñun bi ñu am ci xam yàlla te wutaluñ ko place wutaluñ ko jëmm wutaluñ ko dara loolu mooy possibilité maanaam mooy tekki tamit beneen possibilité biñ ñu am ci mën koo gis sans am place sans mu am jëmm sans mu am leneen dégg nga kon. Euh, kon bi ñu waxee kon loo leen di mu ne tat baaw bu ko defee gaa yi ne tat euh, maanaam ñu ne loo leen di xaar tat baaw topp na kul ummatin bépp xeet maa la nga xam ne kaana nekkoon na taabu du doon ko jaamu xaalu ñoom ñu ne yaa rabbanaa yow suñu boroom faaraq naa tàqalikoo nañu ak ak ñun faaraq naa tàqalikoo naak ñun an naasa nit ñi wala boog ñun tàqalikoo nañu nit ñi fi duniyaa ci àdduna afqara ci nu gën a ñàkk maa na xam ne kun naa nekkoon nañu ilayhim jëm ci ñoom maanaam mooy ànd ak soxla gi leen soxla woon yépp mais ñu tàqalikoo ñoom maanaam mooy yàlla dañoo jaraloon lépp ba nga xamante ne atta attanoon nañoo tàqaliku nit ñi ànd ak ne dañ leen a soxla woon dañ leen a aajo woon waaye walam nu saaxibum waaye nag ànduñu ñoom fa yaqulu bu ko defee mu ne leen anaara rabbukum man maay seen borom yàlla ne leen may seen borom maanaam kon ni leen di feeñoo ñoom duñ gisee noonu yàlla waaye ñoom dañ naan ko dañ naan yaay suñu bor moom moo tax aarif billaahi rek. loolu bokk na ci intérêt yi yi nekk ci xam yàlla parce que maanaam am fa lu tax parce que day tax ba yàlla même bu la feeñoowul nam la daal feeñoo sax nga xam ne yàlla daa bari ay feeñuwaay loolu moom moo tax lii nii simple maanaam ñi nga xam ne duñu woon ay aarif billah ñoom ñooy comporté woon yi mais aarif billah yi ñoom duñ comporté woon yi ndax ñoom nu leen yàlla feeñoo ñu xàmmee noonu waaye commun bi maanaam amma gi maas bi ñoom xattaa ci àdduna bu leen yàlla feeñoowul ci lu riiri duñ ko xam ne maanaam tey ñoom pour ñu gis ni yàlla ndekete am na sañ-sañ ci jaam lu ko neex lay def il faut que problème bu rëy am bu amee rek ci foo xamante ne yaakaaroon nañ ni fii moom kenn mun munu fee def dara lu yàlla ñëw def dara ñu ne ah yàlla day ah yàlla màgg na yàlla maam ñoom foofu la ñu gisee yàlla mais mbir yu ndaw ndawaan yi ñu gis mukk yàlla maanaam duñ ci gis mukk yàlla ainsi de suite maanaam ci mbir yépp na xataa xéewal yi yàlla xéewal yi mu leen di xéewale tous les jours ñuy nooy di yeewu di nelaw am possibilité di di di mën a laal seen ndox seen yaram te du leen lakk euh, ngelaw li di leen di di laal seen yaram yi du leen lakk du leen def dara ñuy nooy jan maanaam ainsi de suite yooyu ñoom loolu duñ gis ay xéewal voilà plutôt loolu teg di di di wax ci yeneen i problème maanaam di tudd yeneen i jafe-jafe yu ñu yu ñu nekk quoi yu ñuy dugg maanaam du ñu gis sax ne yàlla xéewal gu rëy la leen def am ñoo xamante ne xataa loolu amuñu maanaam ñu ngi ñoo xam dañu nekk ci xéewal gu rëy di ñu def di jàmbat rek woy affaire bi doxul c'est que bi dafa cher lii dafa metti affaire dafa bëri nangam lii dafa di kaas kaas kaas kaas kaas kaas jàmbat jàmbat jàmbat jàmbat maanaam ñoom xéewalu yàlla yi duñ ko gis mukk lu dul mu rëy c'est-à-dire que tey bu ñu demoon ba nga xamante ne nag léegi euh, euh, dañ naan ah man de amoon naa benn euh, maanaam man daal amoon naa problème mu am cinq euros par weer di jékki-jékki rek saa am quinze mille euros par mois mu ne ah yàlla am na xéewal yàlla dikk maanaam foofu la ñuy gisee ni yàlla xéewal na leen mais fekk maadaama ñi nekk ci cinq euros yi par mois. bon ak li muy àndal ci jafe-jafe bien sûr maanaam maadaama ñu ngi ci loolu duñ gis ne yàllaa ngi leen di xéewal quand même aarif billah bi nag moom day gis ne cinq euros bi mais yàlla mu mën a xéewalaate defal jox na ma sax cinq euros loolu moom mooy indi tamit différence bi bu yomal xiyaamee fii tamit daf koy daal indi léegi kon ñoom bu leen waxee ne maay seen boroom fa yaquluuna ñu naan ni ko na'udhu billahi ñu ngi muslu ci yàlla mi ngi ko ci yow laa nushriku laa nushriku duñu bokkaale billahi ci buur yàlla shay'an dara jàpp nañ ne loolu la mu ne marratayn dañ ko wax aw ñett ñaari yoon aw salaasan wala ñett yoon xattaa mbete sax inna ba'dahum naka lenn ci ñoom la yakaadu xaw tuuti an yanqalibu mu dellu ginnaaw mu wëlbati ku dem yoonam fa yaqulu bu ko defee mu wax ne hal ndax bay na baynakum nekk na seen diggante wa baynahu ak yàlla aayatan mandarga boo xamante ne su ko yàlla feeñalee rek fa taarifunahu da ngeen ko xàmmee bi xaa ci loola ah. maanaam muy signes yi nga xam ne tout le temps yàlla daf koy envoyé nga xam ne soo gisee rek xam ne yàlla ngi yàlla ñëw na mooy comme fii rek ci àdduna wala laay masal ala léeg-léeg nit am yenn problème yenn jafe-jafe yi mu jekki-jekki rek am benn signe bu ñëw maanaam benn mbir ku ku ku téléphone rek allo waaw ça va yow kii nangam man day temps yi moom sama xel dafa nekk ci yow quoi bon xaaral defaloon naa la benn virement 1000 euros c'est waaye problème bu 500 euros nga amoon rek nga ne hee ah xéewal dikk na maanaam yàlla dikk na nga ni signe boobu de signe bi mooy wane ne yàlla dikk na ci man maanaam signe boobu ngay wax yow loolu nga jàppee signe. Euh, yàlla daf koy envoyé daa iman ci mboolem situation yi mboolem circonstance yi nii bu nii nii si la yàlla di nekk di di ñu ci lu ne moment bii nii nii nii ngay gis wala ngay dégg lii ñuy wax ni yàlla mi lay envoyer ay signes tamit di la xamal yeneen di la di la comprendre loo yeneen da koy gis wala doo gis ay signes la am na ñoo xam ne nag signes yooyu. ñoom duñ ko gis mukk am ñoo xam ne dañ koy teel a gis am ñoo xamante ne il faut que signe bi rëy ngir mu ko koo gis fa yaquluna ñu ne ko naam waaw ankay fa yukshafu ñu wuññi an saqin wallif yeel fa yukshafu an saqin alquran ne euh, ko fa la yawma yukshafu an saqin fa yud'awna ila as-sujudi fala wala al kashfu an saq wuñ ñu yeel googu ñuy wax ñaari maanaa la am am na maanaawu ne feeñu waayu borom taala boo xamante ne euh, bu ko feeñoo maanaam la taxoon nit ñi xàmmewuñu yàlla dañ koy xàmmee loolu nag saa yu amee ci àdduna rek ak ci àllaaxira mbir mi loolu la tekki mooy kashfu an saq bi loolu mais loolu tajalli la boo xamante ne borom subhaanahu wa daf koy def mu nekk leneen maanaam mais mu nekk kon maanaam boobu mais euh, arab yi dañuy wax euh, kushifa an saqin comme ni wolof yi di waxee xar sa tànk tubéy wala wok nan euh, xoddeeku wala wok wok wok wok yére bi wok wok bi voilà wala wala wok tube yi mooy comme lan tey bu xare daan am buñ ne yii affaire bi kii na bara ku fa am saakal maanaam mooy bu ñu wuññee mooy bu problème bi rëy rëy rëy ba nit ki nag daal di wuññi daal di yëkkati xam nga gars yi lambaay lañ daan def lambaay euh, lañu lañ daan def maanaam nga xamante ne mooy xeetu sër la boo xamante ne dañ koy muuroo tërëx laa yoo ko mais que comme day fatt et que day wàcc bu wàccee ba suuf nit ki du mën a daw léegi il faut que mu wokk ko yëkkati ko ba ci kaw ba yéene feeñ bu ko defee mu mën a ñàlli mën a daw ni mën a dawee euh, et que bu dawee problème yi dañ wala boog su su yëkkitee yeel yi day mën a jàmmarloo ak problème bi en tant que tel mooy rek. Euh, yaakaar naa trousser les manches la ko la ko tubaab di wax nga xam te ne bu bu bu kiiwee rek mu def nii ah, ay ay kiiwam euh, defar bu baax kii bu ko defee li mu war a mën a def mu mën ko def maanaam bu ko defee law loola mën a jariñ borom subhaanahu wa ta'aala maanaam loolu dafa am tajalli bu tudd noonu feeñuwaay bu tudd noonu mais feeñuwaay boobu loolu lay màndargaal li muy màndargaal mooy lan mooy ne euh, su defee feeñuwaay bu mel noonu tajalli bu mel noonu. ci ni mu yelloowee ci moom borom subhaanahu wa ta'aala rek maanaam problème yëpp day yëkkatiku maanaam jafe-jafe yi day yëkkatiku loolu nag daf koy def ci àdduna daf koy def àllaxira bu yowmal qiyaamee nag dina ko defee neneen mooy ci anam gi mooy lan mooy bu ko defee rek ñëpp daal di koy xàmmee seen xol rek su maanaam loolu bu dee ci àdduna nit ki bu ko yàlla feeñoo feeñuwaay bu mag ba mu xàmmee ko rek da ngay gis xol bi day daal di rot su waaye yowmal qiyaamati nag mu ne yéeféer ak naafeq yi ñoom ñoom bu loola amee yàlla feeñu leen ñu bëgg a rot sujjóot na yud'awna ila sujjóot yi dinañ leen woo ñu ñëw sujjóot si fa laa yastati'una waaye ñoom duñ ko mën dégg euh, mu ne kon bu boobaa falaa yabqaa du des man kaana koo man koo xam ne kaana nekk na yasjudu daan sujjóotal lillaahi ñeel bur yàlla min tilqaa'i nafsihi di ko jëlee ci boppam maanaam mooy de son propre gré mu ko daan def di di di rot di daan sujjóotal yàlla ci àdduna maanaam mooy julli amul kenn ku ci doon des illaa lu dul azina allahu azina dana joxe ndigal allahu bur yàlla la woo ñeel ko bi sujjóoti ci sujjóot maanaam yàlla dana ko permettre mu mën a sujjóot wala yabqa te du des man képp koo xam ne kaana nekkoon na yasjudu daan ja daan sujjóot ittiqaan ngir fegu ngir teet war an ak ngis maanaam ngir rek bañ ku ko xas ko ŋàññ ku dal ci kawam ay yenn euh, mbir yoo xamante ne euh, day ragal ne su su su julliwul xëy na du ko am ci société bi ak yu mel noonu bu dee par exemple société boo xam ne buñ la dul gis ci jàkka ji buñ la dul filmer ngay ngay julli Euh, am na prérogative yu bëri yoo xam ne da nga koy perte ngëneel yu bëri yoo xam ne da nga koy ñàkk mais waaye yi day dem ci jàkka ji ah ñu julli maanaam euh, wala bokk pour gagner électorat wala xeet yu mel noonu wala gagner yenn marché yi wala gagner yenn sympathie yi maanaam ñu gis la nga dem ci jumaa ji ci julli ji wala nga ñu voilà mais ñooñu moom bokkuñ ci ñooñu duñ mën a sujjóot war yaa ngistal wala boog dëkk boo xam ne rek boo julliwul dañ lay dañ lay dañ lay rey voilà loolu gars yi dem julli ji mu ne amul kenn ku mel noonu illaa lu dul jaala dana def allahu yàlla zahrahu euh, digg ginnaawam tabaqatan waaxida mu nekk benn état benn kii xam nga boo xoolee digg ginnaaw doomu aadama euh, ay kii ay étage la maanaam euh, fi moelle épinière bi di nekk hmm, ci kii bi di di squelette digg kii bi foofu ay ay ay ay la mais ay étage comme ay étage la def et que même fu muy sujoote maanaam boo xoolee fu muy sujoot buy record day gis day day day day day mën a plier wu day mën a loolu nag lay lay lay lay def benn kese ce qui veut dire ni nit ki da koy def benn bloc kese du mën a du mën a du mën a moo tax kullama saa yoo xam ne araada namm na rek an yasjuda ci mu sujjóot xarra mu daal di rot ala fa xafaahu ci ci doqam maanaam su defee nii bëgg a jël élan pour sujjóot rek rot ci doq bi su ma topp nag yarfaaw na ñu yëkkati ruusahum seen bopp yi waqat te fekk nag taxawala soppeeku na fii suuratihi ci melo ci jëm allati bi nga xam ne aw gisoon nañ ko fii xaaca moom awwala marratin jaal benn yoon maanaam kon bu boobaa dañuy daal di su euh, bu ñu jugee rek dañuy gis ne yàlla maanaam soppeeku na met jëlaat na beneen forme maanaam mooy feeñuwaay bi mu leen feeñoo woon fii dafa am beneen feeñuwaay bu mu leen di defal kon nga gis ne yàlla day feeñoo ay feeñuwaay yu bari maanaam forme yi loolu lañ ci jublu euh, moo tax ñu waxoon nañ ko ci njàlbéen ni même forme yàlla yi maanaam loolu lañ ci jublu mooy feeñuwaayam yi fa qaala mu ne leen ana rabbukum man maay seen borom fa yaquluuna ñu ne ko anta rabbuna yow yaa suñu borom alxadis maanaam xadis ba jeex kon ñu bi paax ñu daal xam ne danañ ko xàmmee di teel a sujootal di rot di nangul borom bi subhaanahu wa taala que sujoot gi gi mooy toroxlu googu ngay toroxlu ci sa kanam borom subhaanahu plus nga koy def fii àdduna plus yawmal qiyaamati borom subhaanahu wa taala ci feeñu yi mu lay njëkk feeñu nga koy xàmmee ngay bénéficier wu ci loolu après euh, plus ngay toroxlu fii si borom subhaanahu wa maanaam mu lay feeñu nga koy reconnaître ci loolu sa xol di ci sujjóot plus ngay gën a jege borom subhaanahu wa ta'ala plus mu lay feeñuwaat ci ay anam yu wuute yoo xamante ne mooy yu gën a baax yu gën a màgg maanaam ngay am pluralité boobu ngay gën di xam yàlla maanaam ngay gën di xam yàlla ci facette am yu bari yi maanaam. facettes yi forme yi li muy tekki nag mooy tajalliyaat yi mooy feeñu waayam bi euh, kon ñu yem foofu incha allahu taala euh, ba jotaay bii di euh, taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ala al mursalin walhamdulillahi alamin peut amu ko wala jàpp na ni amu ko lan mooy ay mbiram. non mais loolu mënul ñàkk c'est-à-dire que euh, loolu moom moo tax man représentation boobu du représentation physique du représentation physique mais représentation imaginaire la c'est-à-dire que par exemple boo nee tey mi ngi ne maa ngi nii tey bu ñu yàlla sa xel dina am ci lu muy dem maanaam mënuñu wax yàlla tudd baat bi rek naka jekk te sa xel amul ci lu mu dem buñ nee malaaka xataa malaaka bu dee yow mosoo ko gis sax buñ tuddee malaaka rek sax xel dina am ci ci ci benn image mu dem ci ci lu mu dem même bu boo xamante ne bu taxaw la nii dina am ci lu dem maanaam loolu la ñuy wax mais jubluwuñ ci benn représentation physique mais représentation imaginaire wallahu ta'ala loolu c'est tout à fait normal wala ci tur bi mooy lan. comme tey buñ nee malaayka hmm. wala sax buñ nee yàlla par exemple yàlla sa tur ci sa xel ci yàlla lay dem daal maanaam ci waaw mais xam nga tey nit ni ko yàlla bindee mooy koo xamante ne boo tuddee dara il faut que am lu mu teg ci tur bi maanaam parce que tur benn mbir la tey par exemple man nii su ma nee asamaan xam nga tudd na asamaan si maanaam le fait que ma tudd ko loolu benn mbir la mais am na benn image bu imprimé wu ci sa bopp ci sa wala ci sa xel xol boo xamante ne bu ma nee asamaan si image boobu muy revenir at du dëgg mhm. voilà naka suñ nee yàlla tamit dina am loo xamante ne même bu dul jëm ju taxaw mais dina am benn mbir boo xamante ne day mën a représenter wu ci yow ba nga xam na tey bu ñu nee par exemple booy julli yàlla moo ngi nekk ci sa kanam yàlla nga jàkkaar lool tey booy julli nga ne yàlla nga jàkkaar lool nga naan yàlla yàlla may ma maanaam nga taxaw par exemple tey booy ñaan nga ne yàlla maa ngi lay ñaan may ma nangam ak nangam ak man mi sa jaam bii nangam mais yow miy wax loolu même bu amul physique bu taxaw mais am na ay maanaa yu dajaloo yoo xamante ne maanaa yooyu dañuy jël jëmm ci sa xel ak sa xol maanaam loolu lañ jublu ci mbir mi mm. voilà wallahu